mooy wax ko ci kaw wala wax ko ci suuf di sikkar ndànk kenn du la dégg ak ngay wax ci kaw waaw am am na nag beneen teqantal boo xam ne ci kaw ndax buñ naan ci kaw mooy loo xam ne rek yow di nga ko dégg ku nekk sa wet rek loolu doy na waaye am na yoo xam ne yu gën a kawe yooyu tamit yeneen teqantal la yu yeneen boroom xam-xam yu boroom xam-xam yi di def waaye e, ñu yem rek ci li sëriñ bi wax nii mooy radiyallahu ta'ala anhu këne voilà mooy këne bu nee e, yow da ngay ragal ngistal waaye tamit Euh, euh, mooy euh, da ngay ragal gis sël ñenn ñi kooku wax ci suuf moo gën ñeneen ñi ne noonu ñooñu ñu def teqantal ñenn ñi dañ ne wax ci suuf moo gën ndax ñooñ ku nekk am ngay tegtal nag waaw waaw ku nekk am ngay tegtal voilà mais yooyu bon ngir bañoon a guddal nag moo taxoon dugguñu exactement ñi ne wax ci suuf moo gën fan lañ teg seen wax. ñi wax ne ñoo woo wax ci kaw mooy xam nga wax nañ noonu rek ne lii parce que lii mais dafa may aaya tamit yoo xam ne euh, moom la ñuy teg moom la ñuy euh, kii moom la ñuy tegtale moom la ñuy kii comme ñi naan wax ci suuf wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa xiifa wa duna al jahri min al qawli bil wa wal asal wala takun min al ghafilin loolu ci ci ci ci tegtalu ñi nga xam ne dañ ne wax ci suuf moo gën loolu le yooyu yépp ay mbir la ci nekk ca sooratul Araf ca deux cent cinq verset ba waaye loolu lépp dañ ne moo dañoo gisoon ne bañ a dugg ci yooyu wax rek ngir mën a dem comme ñu ko waxoon ne lii du pour yaatala ah, voilà kon loolu la en tout cas ñenn ñi dañ doon wax ci kaw moo gën ñenn ñi wax ci suuf ñeneen ñi teqantal ne déedéet bu dee daa ragal ngistal ak yooyu ci boppam wax ko ci suuf moo gën bu dee na nag moom lool mucc na ci alhamdulilah te man na cee wow mu wax ci kaw ndax am njariñal ñu roy ko ci waaye am na leneen bu dee ne yow sa sikar bi ngay def bu doo ko wax nag ci kaw même bu dee ragaloo gisal bay lor koo xam ne par exemple day julli wala kuy def leneen wala nga ñëw fekk nit ñi nelaw nga ne man damay sikkar voilà topp leen ne yéen turu yàlla ngeen di bañ a dégg la di léegi di ay Allah pas ci kaw di kii naan wayow yeewu leen da ngeen a bañ a dégg tur yàlla déedéet dañ naan la ah, non non affaire yi demewul noonu wala nga xëy fajar teg sa wenn alquran ci rajo jàkka ji 4 heures du matin nit ko yokk ko ku wax nga ne ko topp leen nee da ngeen di ragal yéen yéen alquran gi ay saytaane ngeen yu bon yoo da ngay bi du loolu tamit waroon waraate la darara wala dirara la yonent bi alayhi salaatu salaam wax hadith mu ne sanad as-sunan al imaam Abu Dawud ak as-Sijistani bul lore ta bul bul lor sa bopp mais bul lore tamit voilà. mooy bul ñëw fekk nit ñi nelaw nga leen di kii di yuuxu di wax ci kaw amoo sax droit nekk ci jàkka ji nit ñi def benn jaamu yàlla ñeewa ngi toog fee di def benn euh, euh, jaamu yàlla boo xam ne jàngale na tudd ci wàllu diine ci fiqh euh, sharia yooyu xam-xam yooyu wala luñ man di dem usul ak yooyu ay tafsir ak yooyu nekk fee yow nga toog fee ah ñëw taxaw ne da ngay julli wala timis nga ñëw di yuuxu ca kaw ba ñoo fa ñu nekk di déedéet fi nga nekk boo waxee loo dégg yow kese baax na voilà mënoo ñëw tamit fekk nit ñi kii ah di sikar comme waaja lañ la waxoon fan yee nelaw la waaji ci doon laaj al imaam al hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi ci te imaamu suyuti indi ko ci fatwaam yooyu naan waaji daa ñëw fekk gaay sikar mu ñëw di jàng alquran seen wet ba pare naan leen da ngeen a war a déglu ndax suñu borom nee na wa idha quri'a al-qur'anu fastami'u voilà suñu borom nee ci suratul araf bu ñu jàngee alquran da ngeen a a déglu bëgg gaa yi bàyyi seen sikar bi bi ñuy def ah léegi moom déglu ko alors que mu ne kooku moo xamul li muy def te loolu muy def du noonu waaw li muy jàng moom jàngam ni gunu yeeyee ñi fekk di def lii loolu la loolu ak xam lay laaj voilà lool tamit dafa am solo doo ñëw fekk sax jaamu yàlla nga ne man damay imposer gars yi sama façon jaamu yàlla léegi na ñépp déglu di ma déglu déedéet affaire bi du demee noonu nag voilà mu ngi noonu moo tax affaire bi loolu la kon nag mu ne léegi nag ñii teqantal bu mujj bi mu ne wax jooju nag ñi teqantal nga xam ne génguñ ci wax yee génguñ ci bii mais dañ ne bu dee daa ragal da moom mucc day ragal euh, ngistal nay wax ndànk bu dee nag moom mucc na ci loolu nay wax ci kaw bu ko defee nit ñi man mu ne loolu nag la sëriñ bi di wax radiyallahu anhu mu ne wa wa wa waxtiyaaru shaykhina al muxtaari mu ne nag wax ji bu mujj bii hein moom mooy tànnuk suñu sëriñ ba al-Mukhtar bi al-Mukhtar ibn Ahmed ibn Abi Bakr al-Kunti radiyallahu anhu ah mooy waxoon nañ la ko fan yee tuddaatoon nañ ko fi ah te génn àddina ban année keroog rek ñu ngi ko fi doon wax mille deux cent mille deux cent lan vingt-six mooy dëppoo ak ay mille huit cent mille huit cent lan mille huit cent dix wala yooyu côté ay mille huit cent dix côté yooyu la voilà parce que xam nga keroog gisoon nañu ne Cheikh ki euh, Ahmad Tidjani radiyallahu anhu mu ngi génn àddina 1230 kii euh, Cheikh Al Mukhtar Al Kunti bii moo ko njëkk génn àddina ci ñeenti at moom 1226 la génn àddina te waxoon nañ la euh, Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu anhu mu ngi génn àddina 1230 mooy mille cent quinze voilà kon mooy ay 1811 yooyu voilà. moom moom ci la génn àddina moom al cheikh al mukhtar ibn ahmad ibn abi bakr al kunti radiyallahu anhu mu ne moom suñu sëriñ boo bële radiyallahu moom la moom nag ci wirdu qaadir yi la ne woon voilà moom al mooy looloon tariqaam tariqa al qaadiriya mu ne moom moom mooy tànneefam moom la tànn wax ju mujj ji mu ne alayhi yàlla nekk ci kawam ridwaanu ngërëmu al ilaahi ba yàlla mi nga xam ne mooy kenn te moom dong lañu war a jaamu al baari bi nga xam ne moo sàkk jaam yi mu ne nag boo bëggee wax mu ne waa mel ni dañ koy ne waa sëriñ bi radiyallahu anhu waa bu ñu bëggee gis wax jii nga lool mu wax moom al Cheikh al Muxtaar radiyallahu anhu fan lañ koy fekk alhamdulilah mu ne fanzur axi fi junnatil muridi li shaykhina al xalifatir rashidi mu ne fanzur xoolal wax jii demal nga xool yi axi yow sama mbokk fii junnatil murid te téere boobale di junnatul murid waxoon nañ ko fi ah voilà ba mu doon wax wajadtuhu qad sannafa nafal ahbaaru foofale tuddoon nañ téere bi waaw boroom mooy doomu ki ñu tudd léegi al-Mukhtar al-Kunti doomam mooy kan moom la doon wax wa shaykhinal mufassiril qur'aani non non bi muy wax wa shaykhinal wa shaykhinal xalifatil mu'ayyadi bil haqqi min rabbil wara muhammadi moom la mooy xalifa baayam Cheikh Mukhtar ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Kunti mi waxoon doomam radiyallahu anhu Cheikh Muhammad nga xam ne mooy xalifaam moo taxoon mu naan wa shaykhina al xalifati su nga xam ne mooy xalifu ba waaw moom moom moo bind téere boobale di junnatal junnatul murid duunal marid <laughs> voilà junna mooy loo xam ne protection la ngir taalibe bi nam ma dem ci boroomam ki nam wa duunal marid déet nga xam ne moom du protection ngir kañu kañu dàq ci ci ci ci xéewalu yàlla ya ku féttërlu ko muy iblis mu féttërlu mi waaw moom moom junnatal murid voilà moom moo ko bind muy al cheikh Muhammad ibnul Mukhtar al Kunti yu mooy doomu ki mu wax sànq mooy boo demee ci téereeb doom ja di nga fa fekk li bàyyam moo mu wax di euh, al euh, cheikh Mukhtar al Kunti yu radiyallahu taala anhuma kanta doom ji it waxoon nañ la moom mu ngi génnoon àddina la 1242 voilà ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ne léegi nag ginnaaw bi mu ñu waxee kon wute bi am ci yelu walla wax ci kaw ban moo ci gën gis nañu kon loolu te lii Serigne a euh, Cheikh al Mukhtar al Kunti radiyallahu anhu tànn loolu insha allah mooy li gën a dëgër ci wax ji boo ci boolee bañ a lor keneen tamit voilà ak yu mel noonu yëpp bu dàqoo mooy loolu ça dépend rek voilà selon ki nga xam ne mooy zikar ak yooyu léegi nag mu ne mu dugg nag ci beneen mbir bi wax zikar dangay nekk yow ci xadara borom bi ngay nekk bu boobaa moo tax foofu dafa laaj ay aadam ay teggin yu mat léegi nag yooyu nag ci lay dugg mu ne wa'udda min aadaabi dikri daakiri juluusu abdin fi makaanin taahiri mustaqbilal qiblati daata rabbu'i aw mutawarrikan fa kaman sallaa fa'i mu ne wa'udda ta ta ta ta ta ta ta ta konte nañu boole nañu natt nañu boole këne min aadaabi bokk nañ lim nañu këne bokk na ci tegginu dikri daakiri kay tudd borom bi tabaaraka wa taala si aji sikkarkat gi bu koy def juluusu abdin mooy ne jàmba toog toogaayub jàmba xam ne boroomam la too lay toogal fii makaanin tahirin na toog nag ci bërëb boo xam ne bu sella na laab mustaqbilal qibla bokk na ci aadaab yi ci teggi yi ginnaaw ba mu toogee ci bërëb bu laab mu daal di jublu qibla za tarabbu'in ay mbiram nekk ku feral ko soit mu tooge noonu aw mutawarrikan wala ni ngay tooge boo julli waaw gis nga ni ngay sukk ni ngay tooge booy julli di taaya voilà noonu le kaman salla comme ki nga xam ne day julli fa'i jàppal lii ma la wax man Bamba radiyallahu anhu wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in